suñu boroom ne zalikum wasaakum bi lii nii loolee leen wax lii moom laa leen bi dénk mooy di leen digal par force ngeen def ko du dénk bu la neexee def ah c'est un conseil boo xam ne Allah moo ñu ko jox bon si on voit que c'est ça nous bu ne du ñu bàyyi déedéet loolu moom laa leen digal la'allakum tattaqun ndax bu ngeen koy def ci ngeen di amee ragal yàlla moo tax boro yonent sa saa saam ne inna allaha yuhibbul abda at-taqi moom la njëkke waaw jaam bi nga xam ne dafa day teet boroomam am ragal yàlla di topp ndigalu yàlla yi tey sori ay tereem waaw mooy manque d'autorité boobu nga xam ne léegi kenn bëggul kenn jiite la dañ naan dañuy fal di wut aywa nañ ko topp mais bu faxasoo falu ci la gaa yi commencé dissidence yi commencé parce que miinuñ ko leen jiite xamuñ autorité waaw moo tax buñ ko gisee yeneen réew réew yoo xam ne dafa calme am autorité ñoom daleen di jaaxal waaw jàpp ne mbir yi il faut ngay manifester tout le temps di nangam alors que loolu fan lan la doxal yonent bi alayhi salaam léegi nag bi mu demee noonu Seydina Hasan ci gàttal mu ne radiyallahu anhu mu ne Muawiya daal aywa mbir maa ngi noonu <laughs> def discours am <laughs> dem bàyyi après dem jël njaboot yépp jëla leen yóbbu leen dëkk yonent bi alayhi salaam Medina waaw bay fa na nga koy euh, bon foofu parce que gars xam nga yooyu bu amee. gaa yi dañu lay mere mere goo xamante ne nii waxuma ñeneen de ñi nga àndaloon ñi nga xam ne say partisan lañu woon ñoo lay gën a mere <laughs> waaw waxoon nañ la la ko waaja waxoon moo waxu teg ñàkk teggin yooyu <laughs> walla iyaazu billaah quoi waaw xam ne noonu lañ ko faate daal di koy posone moom Seydina al-Hasan Ali mu ngi ñu suul al-Baqi' Baqi' al-Gharqad almeeru Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu taala ahli baqiya léegi kon léegi nag bi loolu amee affaire yi am ay euh, euh, yooyu <laughs> jamono jooju la parce que Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu waxoon nañ la al ashara al mubashirina bil janna moom moo ci mujjee génn àddina moom mu ngi am nañu ne l'an cinquante cinq ñii ne l'an cinquante huit ñii ne l'an cinquante cinq euh, cinquante six ainsi de suite mais mooy ñoom ñëpp moo ci gënoon a gudd fan dund mooy jamonoy xilaafu Seydina Muawiya radiyallahu anhu te bi Seydina Muawiya nekkee xalifa affaire bi jeex loolu xëccoo amatuloon moo tax doom ji bi muy wax mooy bi nga xam ne gars yi ñu ngi euh, euh, période bi ma la doon décrire léegi léegi moom mu jàpp ne gaa yi dañ ko cee gën a yey moom ak bokk ci ñu njëkk a ci l'islam moo doon wax naan man maay sixième ku dugg ci lislaam waaw <laughs> ba pare naan maay ki mooy ci njëkk sànni xeej ci xare ci l'islam moom mooy yonent way sa saam ne ko ajjana nga jëm yonent way sa saam ni ñu ko waxe sànk ne ko di ko jox ay xeej naan ko sànnil jënde naa la sama baay man yonent sa ak sama ndey mooy sama baay ak sama ndey buñ taxawoon baw su ma am leen wala yow loolu la wax ñuy tekki ah nangu naa leen a joxe ngir am la yow loolu nga foog ne loolu simple la moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib ne man de masuma dégg benn mbindeef bu yonent bi alayhi salaam dajale baayam ak ndayam ne pare na ngir jox ngir jënd naa la sama baay ak sama ndey benn mbindeef masu ko wax lu dul Sa'd ibn Abi Waqqas laa ma sa dégg man Ali ibn Abi Talib mu koy wax keroog Uhud la woon di ko jox xeej yi naan ko irmi sànnil ci yéeféer yi muy sànni di flèche yéeféer yi yonent salaam di ko jox mu ne nag yow li nga def ci l'islam kon ñii dañ la cee gën ci nguur géeg yooyu mu ne ko hé moo tax parce dafa am lu ko yonent bay saa saam kii woon ñaanaloon mooy ku mu nekk koo xam ne lu mu ñaan day am lu mu ñaan day am waaw lu mu ñaan rek day am kaana mustajaaba daawa waaw moo tax léeg-léeg bu gaa yi doon deko ne di wax ci ñoo xam ne waruñ leen wax daleen daleen di tere ne leen ñooñu bëggatumaa dégg ngeen di wax ci ñoom lu ñaaw boo continuer mu ne la boo moytuwul du xam nga ma dama lay ñaan yàlla te xam nga ne bu ma lay ñaan mu lay dal <laughs> bu ko defee yow nga xam nan ngay def nag boo bëggee al ko ay wax continuer bu lay ñaan ngay dem sawara léegi bu la koy ñaanal nga fay dugg kenn mënu ci dara ndax yonent bi lay saa saa moo ko garanti waaw doom ji nag Omar mii ñëw naan ko mais yow mais bay lu tax nga nekk fii isolé fii bàyyi nit ñi di xëccoo affaire yi mu dóor ko ci dënn bi tël ne ko noppil moo tax bi muy ñëw mu ne yàlla na ma yàlla musal ci ayu kële di ñëw parce que borom bi en mooy lim ne firaasa dafa am firaasa lu yonent bay sa sam doon wax naan surtout bu jamono yi waajee tukki jullit bu gëm yàlla dëgg-dëgg borom bi da koy da ko da leen di yombal loolu mooy day néew loo xam ne liñ naan gars yi dañ koy xaw a wax intuition bu amee intuition ci benn affaire ne foog naa affaire bi lii la doon lay demee lu ci ëpp noonu lay demee moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu la meloon moo tax doom ji Ibnu Omar Abdallah ne man sama baay masula gis dara ne lii foog naa ne kii affaire bi lii la woon lu dul ne la mu wax noonu lay demee ci la waxoon sawaat sawaat doon benn benn benn waay bu mu gis muy romb mu ne Seydina Omar radiyallahu toog gis ko muy jàll mu ne gis nga waa jëli di ñëw bu dee sama kii faayul amuma trahiruma sa waay soit njabarkat la woon bu mag walla mooy ki doon garder yàllaay xërëm xërëmu yéeféer yi fa mu dëkkoon léegi nag waa ji agsi bi waaj ji fekk da koo wax ak ñi mu toog gaa waa ji agsi mu ne ko bu ma juumal wax ko affaire bi quoi wax ko li mu wax nii sa mer quoi waa ji mer mais lu tax nga may yox loolu mu ne ko non yow kay léegi dama lay wax loolu am na wala amul benn ci ñaar yi mu ne ko waaw c'est que maa doon garder seen yi xërëm yi quoi <laughs> waaw waaw waaw bi nga mujjee wax moom boobu moom wax dëgg loolu laa nekkoon xërëm yi fañ leen doon def man nii maa leen doon garder waaw ba ni jeex jeexa mooy loolu na sa Seydina Ibn Sa'd ibn Abi Waqqas loolu la ko borom bi mayoon moo tax bi mu gisee kee xam na ne li mu koy proposé du baax moo tax mu ne yàlla na ma yàlla musal ci mbonteeg aji war dee di ñëw di ma fekk doom ji la woon Umar ibn mu ne ko nag ki la ko wax xadiis bi mais Umar na Sa'd mi gis nga li ko baayam wax nii <laughs> ak ni nga xam ne noonu la bëgg woon parce que kii lan la bëggoon mooy baayam ñëw di fexe postuler wala loo xam ne ngir ba a bëgg a nekk loo xamante ne de pas postuler kese parce que jamono yooyu gars yi dalee na ñenn ñi dalee na jaraloon lu ne waaw moom nag daw fitna yooyu moo taxoon mu daal di beru nekk ci lim nekk am am ay troupeau wam ak yooyu di jaamu boroomam waaw yooyu yëpp mu isolé wu ci moo tax yo xew-xew yooyu yëpp waxoon nañ la bi ñuy tudd saxaaba yi nga xam ne bi fitna yi amee ñoom dañoo beru waxoon nañ la moom moo ci seen président waaw <laughs> moom moo ci seen président ak ñoom Seydina Ibn Omar ak ak façon yooyu ñoom moom dañ ne woon ma ne dara laa fi dul la moo tax Seydina Ibn Omar doon wax naan man daal képp ko ma ne hayya ala salaa ajabnaa ku nañu ay hayya ala salaa comme noddukat bu noonu ñëw leen julli dinañ la wuyu de waaye képp ku ñu ne hayya ala qitaalin naasi abayna képp ku ne ñëw leen ñu ràññi nit ñi ñoo bañ laa wax dara lañ la du topp waaw <laughs> waaw te fii ay jullit yuy rayante duma ci laal duma ci kii jeex moom mii moo doon ki gënoon a màgg ci saxaaba yonent bay sa sam ki nga xam ne looloo doon position mooy neutralité waaw léegi Umar euh, ibn Sa'd entre parenthèses li tax baayam naan char euh, mbonu aji war gi euh, yaa ngi fàttale ko Ubaydillah ibn Ziyad <laughs> keroog mi ngi gis <laughs> euh, hadisu Abdallah ibn Mughaffal loolu fu ñu ko gis ah <laughs> mais fii nga naan rek ci Riyad bi yow loolu ñu taxaw ci yàgg ci ba Ubaydillah ibn Ziyad moo tax sincèrement daanaka lii ja mooy waruñu ko woon a defar sax parce que dañ laa waroon a bàyyi nga góorgóorlu ji xoole ko waaw nga góorgóorlu ji daal di koy xoolali sa bopp parce que loolu gisoon nañu ko de Abdallah ibn Mughaffal radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii eh, dafa kii dafa dem di xool Ubaydillah bon Basra lañ ne woon Ubaydillah bon premièrement man huwa Ubaydillah Ubaydillah ibn Ziyad euh, bon baayam baayam nag euh, euh, waxoon nañ la Ziyad ibn Abihi parce que Ziyad boobu doomu bon moom Abu Bakra Nufay ibn al-Harith ñoo bokk yaay mais bon moom lañ la doo wax ne yaayam dañ ko kii quoi yaayam Abu Sufyan a fa jaar mais Abu Sufyan boobu yéeféer la woon ah Abu Sufyan moo moo moo fa jaar quoi li gaay yaakaar naa ne expression la bu ñu xam quoi <laughs> junj doy na boroom xel quoi <laughs> moo fa jaar daal ci gàttal ba mu nee yéeféer séq bi te daganu ko woon ba am ci euh, doom sauf que eh, eh, sauf que nag problème bi foofu la nekk moom Ubaydil euh, kii euh, Ibn Ziyad moomale non Ziyad Ziyad ibn Abihi léegi comme que euh, euh, mooy doomu njaaloo kan moo xam baayam bu dee ci charia charia moom bu baayam yaayam lañ koy askanel charia waxul benn yoon ne diw mii du baayu naturel lu kii de non waxul loolu moo tax ñi xamul léegi nga gis ñuy ñuy faire faux faux ñuy ñuy fausse piste la ñuy def ñu naan mais doomu njaaroo mais bu dee nag dañoo def test ADN bañ wane ne lépp sawaaye baayam ñu mais est-ce que yow en fait kii wax loolu lenn la comprendre mooy charia neewul ne kii du mooy du bàyyi biologique am waxul lool de dàqul lool dane ci charia mooy yoon yoon mooy comme que kii ni mu amee doom ji jaarul ci yoon wi yàlla tëral charia du reconnaitre doom ji ne kii wa ko jur bu nee du reconnaître doom ji waxul ne biologiquement juru ko de dàqul lool mais dane comme que deful lii daa daa teggiwu yoon bépp avantage boo xam ne doom ju jaar yoon moom la waroon a ak baayam man dama koy xaj man boroom bi sama charia loolu laa ci def loolu moo tax ay nañ def test ADN ça ne veut parce que loolu waxoon naa la ne attention loolu xewoon na Makka gii nii ñu nekk yonent waaye saa saam dafa ñëw ubbi ko gaa yi ne Sa'd ibn Abi Waqqas mi ñu doon wax léegi boroom xadiis bi nii mu ñëw gis benn fekk bon euh, Utba mu mu yiis mi magam ji magam ji Utba na Utba euh, euh, ibn wa ibn Abi Waqqas moo gën a yées ñëpp waaw moom moom yéeféer la woon keroog Uhud bokk na ci ñi gaañoon yeneen tubaab yi ba ba Saad ne man gis nga sama non keroog Uhud ki ma gënoon a bëgg a rey mooy sama frère non yàlla non bu ma yàlla daje woon ak moom ci ci xare bi non kooku kooku moom kese laa bëggoon a gis. non bu ma ko gisoon bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gaañoon yonent bay saa saa keroog Uhud waaw sawaay dane bon dane woon frère bi muy frair bi Sa'd na bi Waqqas ne ko fekk ñoom boobu mooy ne ko man am naa benn doom fii Makka mooy ci yéefaru Makka yi la bokk am naa fi benn doom gis nga doomu diw ji mooy diw diw Zam'a Zam'a mooy zama quoi boo benn ci kilifaay Quraysh yi la bokkoon mooy yaayu yaay Sawda Sawda di soxnaa yonent bi saa saa mooy ñaareelu soxna bi mu takk di ginnaaw yaay Xadiija radiyallahu anha Sawda boobu baayam di zama dafa amoon jaam jaam bu jigéen léegi nag Utba di frère Sa'd ibn Abi Waqqas mi ñoom ñëpp ay yéef moom yéeféer nekk Makka gi ak gaa yi quoi paawu Quraysh yi mu daal di jaar ci suuf comme li ñu wax sànq Abu <laughs> Abu Sufyan daal di joteeg ndaw sa waa mooy euh, jaamu zam amale jaamu bu jigéen mu séq ak moom ba ba ëmb nag mais sauf que loolu moom moo ko wax mais waa màkk fii dañu jàppoon ne liir bi doomu zama la parce que jaamam bu jigéen la te jaam bu jigéen sangam manoon nay joteeg moom quoi bu dee mayew koog yooyu léegi nag mu ne ko gis nga bu ngeen bu yàlla defee mooy Uqba ibn Abi Waqqas moo doon wax Sa'd ibn Abi Waqqas bind ko lettre quoi naan ko bu yàlla defee ngeen ñëw Makka ubbi Makka yéen wala ngeen ñëw Makka doom jooju noonu Zamaa kooku ñuy ñuy dakkante naan Zamaa ko jur nangu ko sama doom la. léegi nag bi Yonent sallallahu alayhi ubbee Makka ci huitième année bi ginnaaw ga après gàddaayam bi. Seydina Sa'd ibn bi Waqqas dugg ci ñu dugg ci dëkk bi kii après mu dem nangu liir bi quoi ne kii doomam xale bi nangu ko bi mu ko nangoo Abdu ne Abdu di doomu Zam'a di frère yaay Sawda mais eh waaye yow ne ne mukk lu tax ngay jël xale bi kii di sama frère nga naan la kii yaayam sama jaamu baay la man te sama baay moo ko jur ñu xëccoo. léegi yonent saa saam ñu ñëw fii Makka gii lañ nekkoon ñu ne yonent bi alayhi saa saam ne leen léegi ñu ñëw ku nekk wax mu déglu leen saa ne man doo man sama frère bi mooy bu yées bi quoi Utba <laughs> moo ma ne woon fu ñu ubbee Makka kii doom moo mooy walidatu Zam'a faamam euh, euh, jaamam bu jigéen bi doom jëmu jur moom moo ko doomam la quoi Abdu ne léegi yonent saa salaam taxaw di leen déglu rek abdu ne non euh, kii sama yonent saa salaam kii sama frère la parce que sama jaam bu jigéenu baay la mooy baayam temps yi ko quoi te nag jaam bu jigéen te ko moom moom moom te mayewu ko kooku doom ji eh, ci man sama baay la quoi moo ko moom sama sama frère la yonent sa salaam xool xale bi bi mu xoolee xale bi xale bi non. da nga naan copie conforme ot ko quoi mooy dafa mel ni photom la waa mais en miniature bu ndaw <laughs> mu gis xale bi xam nga da ngay gis liir yoo xam ne dañuy judd wala nekk xale ko nekk nekkuloon liir bu tooy ah koy gis mais mu nu nit koo xam ne da nga naan mais kii baayam kese lay niru quoi wala yaayam ne kii moog yaayam wala benn am na benn seen benn cousin boo xam ne mais sa xale bi moom kese lay niru nga xam ne ku ko gis da ngay kii moom moo ko jur loolu nag moo daloon moo daloon xale bi yoneen saa salaam xool xale bi gis ne ah Utba lay nirool mais daanaka dañ koo bu ndawam la ko mais mu ne mu ne daal al waladu lil firaash wa lil aahiri al hajar mu ne al waladu gis nga doom lil firaash mooy ci lal lala moom loolu mooy lan waxin la mooy doom ju yàll sharia nangu ci mariage lay jóge bu sharia nangu walil ahir waa ji nga xam ne nag day ñëw di réclamer naan daa am doom te jaarul ci mariage kooku alxajar xajar ay xeer lay am waaw waaye comme que lënt lënt am na mu ne eh, kon yow eh, abd jëlal xale bi mu jël xale bi ne yow abd ibn zama yow jëlal xale bi parce que ci sa lalu eh, baay fa la juddoo mais mu ne soxnaam di sa di zama di di frère di sœuru kii abdu mi mu ne jëlal du xale bi mu ne ko kantaa yow sama soxna zama xale bii nii xam nga ci yoon kon bu boobaa mooy xale bi frère am la bu dee ñoo on bien mooy xale bi parce que papam papaay euh, soxnaa yonent bi saasaam di sawda di papaay abdu tamit ndax ay frère ay frère lañu moom jaamam bu jigéen moo jur xale bi xale bi boo seetloo danga naan xale bi yaay sawda baayu yaay sawda di baayu abdu mooy baayu xale bi kon ñoom ñoo bokk papa te ci yoon bu boobaa ci sharia ku mel noonu bu dee góor laa jigéen man ngeen a man ngeen a wéet man ngeen a ànd tukki man ngeen lépp def lu nekk mooy te nekk ak moom di muuru loolu jaru ko parce que kook sa koj armal la mais yonent saa salaam comme que gis na affaire bi lënt lënt bi am te xale bi kee lay niru mais sauf que ci légalité kee wa ko jur mu ne kon ci légalité la ñuy topp yow mais jëlal doom bi mais yow sama soxna Zama wax tajibi anhu ya Zama mooy xale bii nii bu màggee nga war mooy ba war a gis ci jigéen li mu war a gis yow buy ñëwati ci yow wala lool na na nga def xijaab waaw. kon loolu pourtant yeneen tubaab yi saa boo seetloo xadiis boobu dëgg-dëgg muy saxiixayni mais lan lay wane mooy li nga naan test ADN. mooy bi mu xoolee xale bi kële lay niru mais pourtant attewu ko lool moo tax ma ne la loolu ñàkk a xam la charia nekkul ne dane kii du doom du bàyyi biologique im de waxul lool dane rek li ma tëral daal ku ci jaarul boo ca amee doom du ma la reconnaître loolu moo tax doomu njaaloo <laughs> du donnu ka nga xam ne moom la moo ne moo ko jur waaw dina donnu yaayam nag waaye kooku attention benn affaire am na kañ ne moo ko jur tekkiwul ne da koy du ko toppatoo du ko def dara même bu dee ne leer na mooy doomu biologique am sariya waxu la bu ko toppatoo bu ko def dara mais dara la bëgg a wax ne boo fi génnee àddina alal ji nga bàyyi moom moom amu ci àq nag mais man nga koo dimbalee leneen waaw léegi ferme cette cette parenthèse léegi nag kii Ubaydillah Ziyad moom Ziyad Ziyad Abu Sufyan dane moom man dane maa ko jur ah te Abu Sufyan takkul kooku ah takkul femme bi femme bi baax na ba Taayif la ne woon Abu Sufyaan daal léegi nag moom nag moo tax ñu doon ko Ubay Ziyaad ibn Abi bon gaa Ziyaad daal doomu baayam ñenn naan ko Ziyaad doomu Abu Sufyaan te Ziyaad boobu ku baax la woon ah attention Seydina Ali ibn Abi defoon na ko gouverneur mais doom ji Ubaydillah mooy le problème Ubaydillah bon mooy booy je waxoon nañ fi temps bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne bi ñuy booy bi yonent way mooy buntu biñ génn ci fàttaliku dee ak ak taman di di di mébét dee mooy bu no bu paa bi jéeg bi ci tegu bi mu ne yonent bi saa saa ne bu kenn ci yéen di mébét dee xam nga hadith yooyu biñ koy biñ koy biñ koy gis waxoon nañ la saxaaba yoo xamante ne ni ñoom dañu ne dañu ñaan yàlla mu ñu faat leen quoi mu jël leen. bañ naan la non loolu mooy li tax waaw woon nañ ko jarul ñu ciy taxawaat ngir bañ a yàggal Seydina Abu Hurayra doon na wax ne bañ na la boole ko ci saxaaba yi nga xam ne dañoo ñaan yàlla jël leen. jël leen faat leen ko quoi ndax yonent bay saa moo ne ko après année soixante yi mooy après gàddaayam dina am ay jeunes yoo xam ne Quraysh la ñuy bokk ñooy yor affaire yi yàq kese lañ fiy nekke waaw mu ne mu ne yàlla nag bim ñëwee di dund ba année cinquante yi jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu mu ne yàlla Seydina Abu Hurayra yàlla na bul def ma fekke année yooyu at yooyu yonent bi saa saam di wax ne ay jeunes yoo xam ne yàq kese la ñuy def ndax man naa ñëw fitnaal la sa diine yal na bu ma ko fekk façon njiit yoo xam ne buñ ñëwee lépp dañuy yàq kese yonent saa saam ne ko yi nag loolooy commencé am moo tax waxoon naa la sëy naa Abu Hurayra borom bi nangu ñaanam l'an cinquante-neuf la gaañu Seyna Muawiya gaañu l'an soixante mu gaañu doom ji ñëw yàq gi commencé Yazid léegi nag Yazid moomu bi mu fi nekkee waaw ah, xam nga am na lu ñu la ci ñamaloon <laughs> Ubaydillah mii moom moo ko jëloon def ko gouverneur Irak booy Kufa ak Basra parce que day kii mu booleel ko ñaar yi ne fekk da ko bëggoon a rey sax waxoon nañ la mais ba kii ne bon loolu jaru ko après daal ci gàttal moo ne woon moo jiite woon foofu nekk waaju féroce waaw waa ju féroce joo xamante ne nii sanguinaire la woon waaw sanguinaire dëgg léegi bi nga xam ne la ci année soixante yi noonu soixante quatre bi ñu ne euh, parce que euh, moom dafa ñëw l'an soixante Seydina Muawiya radiyallahu anhu dafa waxtaan ak yenn saxaaba yi nekk Sham Syrie mooy pas la Syrie gi ñu am léegi ah Syrie buñ ko mosoon ak Sham mooy Palestine toute la Palestine Liban Liban yooyu yëpp Jordanie ak ba partie ba takkaloo côté Irak yooyu yëpp moo doon Sham pas Syrie gii ñu am bu Bachar al-Assad bu tuuti gi non léegi mu ne euh, mu waxtaan ak saxaaba yi foofu ne moom li mu gisoon mooy bu fi jógee doomam ji mu nekk xalifa convaincre ci ñeen ñu ñoom ñu d'accord am ñu ci d'accord ñu bari mais am ñeneen ñoo xam ne dañ ne ah non non non fan non Yazid il ne mérite pas d'être kii ah Euh, lat xalifa bokk na ci ñooñu bi nga xam ne ci la génn àddina Yazid daal di yónnee Médina quoi ngir jëlal gaa yi allégeance mooy ka ko fa toogal jëlal ki allégeance ci saxaaba ya fa nekk euh, ñu woo ñoom Seydina Al Hassan non Seydina Al Hassan génn na àddina bu jik moom moo njëkk a génn àddina Seydina Al Husayn moo fi noonu Ibn Ali ñoom Seydina Abdallah ibn Zubayr ak ñoom ñeneen ak saxaaba yi newoon foofu mu woo leen gars yi ne ko moo ñun xam nga euh, ñun euh, ak ni ñu kii ñun du ñu ki nekk di def euh, allégeance par ci ci ci ko quoi bàyyil ba suba léegi bon ñu xool ni ñuy def ñoom ñu gis ne daal fii ñoom non Yazid moom il n'est pas question di di di Yazid di fi nekk xalifa parce que Yazid il il ne mérite pas d'être xalifa loolu c'est impossible waaw premièrement ñi ko ko gën a mat fuufa ngi fi ay saxaabaay yonent bi alayhi salaam te moom mii gaa yi xam nañ ay affaire am quoi non non non sawaay léegi Seydina Xuseyn ak Seydina Abdallah ibn Zubayr ci guddi gi ñu dem Makka quoi ñëw màkk ci dëkk bii jóge Medina ñëw toog léegi nag gars yi looloo leen naqari woon lu tax gars yi bëgguñoo porter al kii kii allégeance ci nguur bu bees gi quoi xalifa bu bees bi il faut ñu forcer leen Seydina Xuseyn bañ Seydina Abdallah ibn Zubayr ibn al bañ ñu ñëw nekk Makka. waaw léegi ci gàttal daal bi nga xamante ne nag ci la gaa yi ne bon il faut ñu forcer leen ah. waaw parce que c'est pas normalul ah ah li nga xamante ne mooy ñëpp euh, ñu bari daal di porter allégeance ci xalifa bu bees bi ñuy bañ ah léegi bon ñoom ci la waa Iraq waa Kuufa doon bind Sayyidna al-Husayn di ko yónni ay kii Makka gi di ko yónni ay ay ay ay ay ay missive ay bataaxal ay lettre waaw kilifa yu bari di ñëw di ko fekk ci fii ci kaaba gi naan ko voilà gis nga ñii ñii ñëpp signé nañ jaaru pétition quoi mais pare nañ ngir jàppale la ñëwal fee ñëwal kuufa waaw ñu nga fay xaar yow rek lañuy xaar te yow la ñuy déglul d'accord uñ ci yësit te boobu lañ la ne woon kuufa en fait fa ne woon gouverneur moo doon am Nu'man ibn Bashir <laughs> ibn Sa'd mi ngi gis xadiisam innal xalaala bayyinun keroog wa innal xaraama bayyin moo ne woon la gouverneur léegi nag bon moom euh, Seydina Al-Husayn affaire yi bari bari bari bari bari ko waaye kilifa yu bari di ñëw ah mu nekkoon day dem bu muy dem bàyyi ci xam ne ko euh, Ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullah Ibn Abbas ne ko Al-Husayn bu fi génn waaw man li bul génn Makka dem ay Irak yi foofu lañ faate woon fa bàyyi te gaa yi xam naa leen parce que moom it nekkoon na fa quoi bi Seydina Ali ne Seydina moom Ibn Abbas Seydina àndoon ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ñooy xam naa leen. bari na ñoo xam ne foofu di ñun de confiance bu fi génn di dem daan da ngay fekki gaa wax Seydina al ah, eh, comme que joxe naa sama kàddu ni leen damay ñëw. Seydina ibn Omar Abdallah ibn Omar dab ko ci yoon wi ne ko bul génn fii laa wax. Seyna Abdallah ibn Zubayr mi mu jóge woon Medina ñëw fii Makka ne ko bul dem nañ des fii mais mu gis ne ba mu dem ni mu demee léegi bon nit ñi di ñëw di jóge fu nekk di ko fekk fa ña ko ña ko dalal quoi ba gaa yi nekk foofu ñi nga xam ne ñoo fa too euh, partisan yésid yi ne monsieur le gouverneur bi am Nu'man ibn Bashir ne ko mais yow mais yow xanaa yowooli xam way yow nan ngay nekk fii dinaa gis walla Xuseyn ab bisi naa nekk ci dëkk bi bi def ay mbooloo nit ñi di dajaloo ci moom muy gën a am doole contre yow li ñi nga xam ne ñoo la fi teg nga toog di leen xool mu ne leen hé bu leen ma fontowa man da ne a yàpp ne man dereet yonent bay saa saa man dinaa ko jege man man al al am normal man gaa yi destitué ko jële ko fi <laughs> ci leen jële nag bon ci gàttal teg fi nag Ubaydillah mi nga xam ne boo yoroon fële basara ñu boole koo kuufa nag ngir mu lijjanti affaire yi waaw ginnaaw bi ko Yazid naroon duma sax naroon ko raylu après <laughs> ci gàttal <laughs> euh, daal bi nga xam ne parce que al-Husayn jotul woon accès ah. voilà loolu lu jar préciser la accès gul woon kuufa parce que mooy pétition yi gars yi dañ doon dajaloo ngir di gën bari di def ay réunion ay comité ngir accueillir ko loolu nag lañ doon wax monsieur le gouverneur ne ko mais yow xanaa yëgoo li xew ñii di dajaloo di def lii contre yow ñi la fi teg daanaka di ut beneen jiit lañ bëgg yow ma toog doo def dara mu wax leen li ma wax. Seydina Al Xuseyn bi muy dem mu ngi yónni keroog xam nga keroog euh, maa ngi la naan.